al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ñaari xadis yoo xam ne ñoom gisoon nañu leen waaw moo tax loolu moom ñu ci yàgg yenn yàgg yooyu lu dul rek après wax lëkkaale bi nga xam ne moom la mag suñu bunt bi inshaa Allah muy xadis cent soixante-quatorze wane waan ibni Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sallaytu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laylatan sallaytu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam laylatan falam yazal qaa'iman hattaa hamamtu bi amri saw qiila wa maa hamamta qaala hamamtu an ajlisa wadaa muttafaqun alayhi aw amru suu sayyidina ibnu Mas'ud radiyallahu anhu Allahu akbar ari bi gisoon nañ ko waaw mu ne ñoom ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mu ne kon waan ibni Mas'udin mu ngi jële ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee na mu ne man de sallaytu julli naa ma annabi ànd ak yonent bi alayhi salatu wassalam waaw dinaa la woon guddi gi laylatan benn guddi falam yazal mais yeneen saa saam dañul qa'iman di taxaw way hatta taxaw bi gudd naafile bi gudd hatta ba man hamamtu laay bëggee bi am saw in quoi ci mbir moo xam ne rek c'est pas nice quoi <laughs> loo xam ne moom wax dëgg yàlla moom du lu nice kii la ñu ne ko waa wama hamam taalibe yi ne ko waa lan nga bëggoon a def qaala mu ne ah man de hamamtu an ajlisa wa ada man dama dem naa ba xalaat naa ne man yoren saa sam ba duma toog damay toog ah bàyyi ko mu continuer ah <laughs> moom mu taxaw man ma toog ah <laughs> voilà léegi mën a hadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari yak al imamu Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis bi dañ naan la hadis bi rombon na hadis 103 gisoon nañ ko chapitre onze babun fil mujahada waaw at-taasi' an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ataala al-qiyaam foofu danoon fa ataala bu guddal al-qiyaama taxaw way hatta hamamtu bi amri saw way <laughs> dooy bëgg doo yow daw loo xam ne daal ñàng na ta naayi sut dara waaw ñu ne ko waa taalibe na ko loo bëgg mu ne moo yoo xanaa toog ba ko mu continue <laughs> voilà loolu gisoon nañ ko foofu moo daan lépp lees ci waroon a wax yow vay mooy dangay ngay dellu foofu xanaa lëkkaale bi nga xam ne euh, moom lay am ak suñu bunt bi rek mooy loolu la ñuy xool mooy guddal kon taxawaay waaw waaw taalal qiyaam kon dañuy xam ne kon julli guddi bokk na ci kii li nga xam ne mooy noonu la ko neen tibari saa saam doon defe mooy kayfiya bi lañ nekk gis nañu nombre de rakka yi ci lañ génn cinq ah wa ci jotaay ci kii bi hadith sayyidatu Aisha ihda ashara raka après mu teg ci beneen hadith bi nga xam ne dañoo wax ne ci mujjanteel bi la doo ko doon def waaye loolu waxoon naa la yow bu dee doo yaakaaroo yeew bul def noonu de bu fi xaar mujjanteel ne yow boo yeew fajar mooy jot non léegi nag mu indil ñu fii léegi léegi julli jooju yeneen saa sam da doon gàtt da doon gudd da doon yemamaay nu mu doon demee da doon gudd nag waaw <laughs> wara mu ne falam yazal est ce que lépp doon guddi dina ñëw ci yeneen yi nga xam ne xadis yi ñëw di wane est ce que rakk yëpp yëpp ñaar yu njëkk yi yëpp yëpp ay kii loolu dinañ ci ñëw mais fii daal li ñoo xamal mooy day eh, eh, en général globalement day gudd te doon gudd lool ba ni nga xam ne Ibn Mas'ud ak ni mu dëgëre ci jaamu yàlla ah saxaaba bu toll ni Ibn Mas'ud ak ni nga xamante ni jaamu yàlla noonu la ci dëgëre waaye teewul moom ci boppam dem na ba yaak ba ba ba xalaat sax mu ñëw ci boppam que ne ah man teemaa toog après bàyyi yonent bi alayhi salaam hein eh, mu daal di àggale quoi voilà man moo tax amru saw moom man naroon a def moom eh, mooy loolu quoi mooy ma bàyyi ko moom mu continuer man nag eh, <laughs> waaw te tamit dañuy jànge ci hadis bi ne possibilité gi waxoon nañ ko mooy ñu lay jiite ci wàllu naafila am ku lay jiite voilà waxoon nañ la fàttalekul njuufa <laughs> ñu xamul woon tus nii <laughs> waaw <laughs> waaye tamit bon euh, est-ce que léegi euh, que ne waa bu demee mbir mi diis ci moom kii kii topp imam bi am na droit toog hmm? mu dem nag ba manu ko manu ko waaw boobu moom mën naa toog bu dee manatu ko waaw waaw léegi nag euh, Ibn Mas'ud nag li tax defu ko mooy bu dee daa lott lañ la wax waaw parce que salli qa'iman fa in lam tastati' comme xiyaam bi bu demee mu gudd gudd gudd ba manatu ko mu ngi ragal sax daanu kooku mu toog moo gën waaye Ibn Mas'ud daa continuer gardaaj joo loolu te duban ngir euh, nekk koo xam ne day am ak ay ay ay ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu xamee ci lii hadith bii lëkkaale mooy guddaayu kon qiyaamul li euh, da doon gudd loolu nag mooy euh, bu ma ne ah man nag loolu manuma ko kon nag naa ko ba déedéet dañ lay wax ni mu gëne lii lépp mooy ni mu gëne siinoo bu dee ne jóg def ñaari rakka yu gàtt sax ci guddi gi ginnaaw ba nga nelawee moo gën ci raatale deful dara te bu boobaa yow dugg nga ci ñi nga xam ne dañ taxawal lañ julli dundal ko julli guddi gi kon lool bu ko bu ko bàyyee ah lii dañ lay wax li gën a mat ak ni mu gën a mate mooy na gudd moo tax ma ne loon sànq ne da ngay roy yonent ba sa san ci onze rakka ba pare ñëw tare xul waaki xul yaa yol kaafirun ba pare jàpp na yow waa ji guddal moom yow yaa ko ëppale te deful onze kooku euh, lu jara seetaat la wallahu taala alam alimamu alhafidu nawawi rahmatullahi alayhi mu daal di indi xadis bi ci tegu mooy xadis mille cent cinquante cinq mille cent soixante quinze moom tamit gisoon nañ ko avant ñu doon gis xadis biñ la wax xam nga xadis biñ ñu gis sànq Mawlana Ibn Mas'ud bi cent trois lañ ko gisoon bii nag cent deux lañ ko gisoon mooy ñoom la tegale woon mais contraire bi la def mooy bañ ko doon gis ci baabul fil muhaajir mujaahada ci chapitre onze bu Seyd bu Seydina Hudayfa bii la njëkkoon a dellu ci teg Ibn Mas'ud doo fii nag mu def le contraire bu Ibn Mas'ud doo ci teg bu Seydina Hudayfa radiyallahu anhuma mu ne kon euh, mille cent soixante-quinze wa an Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sallaytu ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin faftataha al-baqara faqultu yarka'u 'inda al-miyah thumma madaa faqultu yusalli biha fi rak'atin famadaa faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha thumma iftataha aala 'imraan faqara'aha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 rabbana lakal hamd summa qaama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqaala subhaana rabbiyal a'laa fakaana sujuuduhu qariban min qiyaamihi rawaahu muslimun rahimahullaahu ta'aalaa xadiis bi yoo gën waaye ndax day wax julli ju gudd gu yo yonent waaw kon nag yaakaar ne daal yëf moom kon lii la quoi ah yaa ah, ah, ah, <laughs> xawla kon yëf yi lii la de <laughs> sayyidatu kon ak say say mu ne waan xu xu xu Hudayfata mu ngi jële ci saydina wa mawlana Hudayfatu ibnul Yamaan ah, radiyallahu ta'ala anhuma ndax bàyyam sahaaba la woon annahu qaala nee na sallaytu ma annabi sallallahu man damaa julleeg yonente bi salaam benn guddi waaw dafa am benn guddi boo xam ne damaa julli ak yonente bi alayhi salaam mooy comme Ibn Mas'ud naafila la woon Abdullah mais bi ma ko defee ah ñu commencé julli ji bismillah ñu dugg ci julli ji waftataxal baqara bimu taree fatiha bare yonent sallallahu alayhi wasallam teg ci baqara <laughs> saar fi gën a gudd ci alquran fa qultu ma ne ah yar ka mooy mi ah xam naa de yonent sallallahu alayhi bu àggee ci euh, laaya yi nga xam ne ay centaine daaya dina rukon quoi <laughs> mooy moom moom mbir mi gudd na ci moom xaat ndax ah déet mooy du daa commencer rek mu gudd de déedéet mooy mbir mi day dem di dem ci baqara gi di dem ci baqara gi di dem di dem di dem <laughs> hein léegi nag bi nga xam ne noonu moo xew mu ne fa qultu ma ne ah yar kan woon daal mi nga xam naa ci centaine de euh, téeméeri verset bi dina fa dina euh, euh, aaya bi dina fa rukkoo summa madaa yenn saa sam continuer romb centième verset bi ah fa qultu loolu nag nekkul day taxaw di ko wax ci laa làmmiñam mooy ci xelam ah man a yusalli fii <laughs> biha fii raka ma ah kon de xam naa baqara lay jàng kon de comme que dépassé na saa yi moom da koy jeexal rek nga xam ne rakk bi moom léegi eh, ci benn eh, baqara lay jàng ci rakk benn rakk kese fa mada yoleen saa sa jeexal saar bi continuer fa qultu ma ne i yar kaw biha maa ngi naan bi mu continuer maa ngi naan day day day day bon way ah. xam naa boo yenn saa saram dina rukkoo ah bi mu continuer saa yi ma naan xam naa dina mu rombut saar bi jeexal ko summa iftataha an-nisaa mu teg ci suuratu nisaa fa qara'aha mu jàng ko ba mu jeex mu naan eh? summa iftataha ala imran mu commencé <laughs> dugg suuratu ala imran ma ne eh? fa qara'aha mu jàng ko mu ne nag yaqra'u mutarassila mooy da doon dal du jàngum parax parax de dal dal ndànk ndànk mooy mutarassila waaw di articuler di maxaarijul xuruf yi lépp di génn amul ay parax parax yooyu déedéet léegi nag ila marra bi aaya ci ci njàng moom mu doon jàng du da jàng comme ni ko kenn sax ku bar bi jànge doon yoneen saa sa boo rombee aaya boo xam ne fii yaa tasbih am na eh, foo xam ne sàbbaal yàlla sabbaha mu daal di koy sàbbaal bàkk boroomam wa ida marra bi su'aalin bu rombee aaya boo xam ne day wax di ñaan mu yàlla ak yooyu ah sa ala mu ñaan yàlla wa ila marra bi taawudin bu rombee foo xam ne nag moom ngir euh, muslu ci borom bi dem ci borom bi mu musal yeneen tubaab saa daal di koy def waaw. summa ginnaaw gi nag raka mu daal di ruku fa ja'ala yaqulu waaw ci ruku am maa ngi ko dégg comme que ñu ñoo takkaloo nee maa ngi dégg yeneen saa salaam di naan subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal aziim subhaana rabbiyal aziim waaw Allahu akbar naan subhaana gàcc nga alaamaa yàlla bàkk bi rabbi sama borom al azim bu màgg bi mu ne fa kaana nekkoon na ruku'uhu ruku'am yi nahwan yoo xam ne day ab kem min qiyaam yi mooy ruku' bi kese daanaka mook taxawaay bi ñu la wax lim ci saar yi nga xam ne baqara nisaa ali imran lu toll noonu ci guddaay la rukkoo am bi mu rukkoo ay teg ay loxoom ci ci bëtu óomam yi lu toll noonu la rukkoo am allahu akbar waaw allah summa qaala ginnaaw gi nag bi mu defee loolu mu ne sami allahu liman hamida waaw mu ne sami allahu mu ne yoo xamante ne nii mooy dégg na allahu li nga xam ne moo ko sant rabbana laka alhamdu teg ci rabbana laka sami'a allahu liman hamidah rabbana laka alhamdu Allah waaw waaw wagwa loolu lu amaam solo waaw ah. léegi mu ne summa qaama tawila ginnaaw gi mu jóg taxawaat lu yàgg yàgg taxaw boo xam ne bi mu yëkkatee ci sujud ci ci ruku' qariban lu xam ne jege na mimma raka lu tolloog lim rukon te waxoon na rukon bi xawoon naa yem mook ki nga xam ne mooy taxawaay bi yu gis kon position yëpp dañoo xaw a tolloo summa sajada ginnaaw yoneen saa saam sujjóot fa qaala moo wax subhaana rabbiyal a'la waaw bàkk naa maa ngi kañ di fee ci géeju borom de sama borom bi nga xam ne al a'la moo kawe waaw moo gën a kawe lépp mu ne fa kaana gis nga sujóodam bi qariban min qiyaami tolloo woon ak taxawam ngam taxawoon mu ne rawaahu xadiis bi soloo na ko muslim al imaamu muslim abul xuseyn waaw mu ne al imaamu muslim abul xuseyn moom moo ko solo xadiis bi romboon na mille neuf cent deux comme niñ la ko waxoon ci chapitre onze baabun fil mujaahada léegi waxoon nañ la ne kon nag loolu moo tax lépp loo xamante ne nii moom lañ ci war a gis yow fa mii di fay mooy dañ koo gisoon foofee moo tax nag duñ ci taxawaat noonu waaw ah, xanaa lenn rek mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bi mën a am ak te am ko ak suñu bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk mooy que ne euh, mooy liñ doon wax que ne kayfiya bi julli guddi yeneen saa sax ni ko doon defee mooy da doon guddal mbir yi de xam nga biñ jógee laa Ibnu Mas'ud taxaw bi kese la wax waaw falam yazal qa'iman ba fa tawwalal fa ataala al qiyam mu yu guddal taxaw ni ba ma yaakaar def amra saw in bi amri saw in mbir moo xam ne daal mu ñàng la moo xam ne daal taxu ko rafet noonu ñu ne ko loo bëggoon mu ne xanaa toog bàyyi ko mu continuer fii nag Seydina Xudayfa di ñu wan lool bul yaakaar ne yeneen saa saa en tout cas man expérience ba ma loon moom bul yaakaar ne taxaw bi kese la de ruku bi noonu la sujóot bi noonee mooy daal ngi gis mbir yi mooy ak eh, mbir yi yemoo waaw Euh, yëkkati yee est-ce que sujóot yaag yooyu yëpp nga gis ñooy dañoo nekk ñoo xam ne mutasaawiya presque ñoo xaw a tolloo waaw te ci lu nekk mu ngi cay def la nga xamante ne ca jàngal Alxuraan ca taxaw ya Abdullah sabbal borom bi ci rukoo ya ak sujóot yi Allahu akbar kon loolu lu am am solo la di wane kon kayfiya salaatul layli naka la ñuy jullee julli guddi naka la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon taxawe doon ko defee mooy kon gis nga du doon gudd kon mu ngi noonu ku koy roy na nga ko roy ci yëpp waaye it duñ ko yàgg dañ di waxaat boo manul ku manul lépp doo bàyyi lépp lu ñu manul léppam doo lu ñu manul def léppam doo bàyyi euh, lu ñu manul a def léppam doo bàyyi lang ci man yow <laughs> waaw doone ah naa bàyyi lépp déedéet defal yow li nga man waaw borom bi nag xam na sa yéene waaye nag parce que Ibn Mas'ud bu doon mooy jullil boppam doonu woon taxawe noonu parce que li tax mu ne yeneen saa affaire bi daa gudd gudd gudd gudd ba ma bëggoon mbir moo xam ne taxu koo daa naaj lool mooy moom bu doon ne moom kon moo ko doon defal boppam doonu ko woon defe noonu waaye nag ah mu ngi noonu wallahu taala alam kon nag xam naa dañuy yem nii kon xadiis yi ñaar yi yi ñu gisoon ne ba pare eh, léegi nag mu des bii di ñëw insha allah ñu daal di gis xadis yi nga xam ne ñoo ci teg waxoon nañ la bunt bii vingt-sept xadis la waaw yu bari gisoon nañ ko waaw léegi mooy yi ñu gisoon gis nañ ñaar yi mujj nii leen waaw loolu wallahu taala alam léegi bii ñu ñëw inshaa allahu taala ñu àggale jël xadis yi naa jaabir radiyallahu taala an bi ñu fi tuddoon ah, du bii sax beneen bi beneen waaye ñu tudd ñu gis ko